في الباب الرابع والسبعين وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه waman taqama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li nafsihi fi shay'in qattu illaa an tuntahaka hurmatullah illaa an tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillahi ta'aala muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahullah di ñëwaat ak ñun ci garab gi nekk ba léegi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin muy garab wala chapitre wala buntu numéro soixante-quatorze baabul hilmi wal anati war rifq muy juróom-ñaar fukkeelu buntu bi ak ñeent ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ hadiisu juróom benn téeméer ñeent fukk di six cent quarante mu ne woon wa an abi ya'la shaddad ibn aws radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna allaha kataba al-ihsaana ala kulli shay banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey bu soobee suñu boroom tabaraka wa taala ñu deex ñu jeexal buntu bi <coughs> ñaari hadiis ci des bi ci njëkk mooy xadis bi ñu jàng léegi di xadis six cent quarante mu ne wa an Aïshata wa mu ngi jële ba léegi ci bunt bi ci garab gi ci tool bi ci chapitre bi ay xadis muy beneen wàllu ci garab gi mu ne waan mu ngi koy jële nag ci ka xam ne mu ngi tudd Aïshata di Aïshata radiyallahu anha annaha qalat ummul mu'minin radiyallahu anil jami mu ne maa xuyiira ma suñoo tànnloo rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayni diggante ñaari mbir xattu mukk illaa ludul axada jël na jàpp na te tànn na ay sarahuma ba gën a yomb ca ñaar yañ ko yañu ko tànnloo maalam yakun isman fekk nekkul la gën a yomb bàkkaar lay jëme waaw wala bàkkaar la fa in kaana isman bu dee ba gën a yomb moom bàkkaar la kaana nekk na moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ab'ada an-naas minhu moo ko gën a sori ñëpp ñun ñëpp waman taqama beneen jikko beneen melo waman taqama tamasula fayyu mukk rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam li nafsi yi ngir boppam fii shay'in ci benn mbir xattu mukk masula waaw illaa ndere lu dut an tuntaha ka ñu xotti xormatullah xormaay yàlla waaw borom bi teg ay mbir ne lii bu ko kenn def nga ñu xotti ko waaw bu kenn euh, ñag wi bu ko kenn bët ñu bëtt ko ah bu boobaa nag rasulullah sallallahu alayhi daan ba ca borom bi wax ñu teg ko ko def ñu ne ko teg bu boobaa nag fa yantaqimu lillah mu fayyul teg atte ba nga xamante ne nii te dina mbugal ko ko def mbugal ba yàlla ne ku def lii nanga ko ko def lu tax mu koy def lillahi taala ngir borom bi nga xam ne moo kawee te ak kaweem tukkeewul ci diyeeg mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari na ko noon muslim abul husayn rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom ko solo malik ibn anas <coughs> daal dina koy solo lu njëkk ci ba kitaabul jaami' baabu ma jaa fi husnil xuluq na ko noon al imaamu ahmad ibnu muhammad moom daal na koy indi ci musnadu siddiqa aishata bint siddiqi radiyallahu ta'ala anhuma na ko noon al imaamu abu daawuda daal dina koy solo as-Sijistani rahmatullahi ala al-jami' al-imam al-Bukhari <coughs> moom indi na ci bërëb yu bari buñ jëlee ci kitaabul manaaqibi baabu sifati nabi sallallahu alayhi wa sallam waaye dina ko ci kitaabul adabi baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam yassiru wala tu'assiru mooy xadis bi mu gisoon foofu ginnaaw xadis boobu la ci teg xadis bi waaye indi na ko ci kitaabul xuduud baabu iqaamatil xuduud wal intiqaami li xurumaatillah indi na ko ci kitaabul muhaaribiina min ahlil kufri war ridda ah baabu kam at-ta'ziir wal adab léegi nañ jël biñ njëkk a wax. kitaabul manaaqib baabu sifati nabii sallallahu alayhi wa sallam téereb jaloore yi buntu mi nga xam ne mooy wax ci melool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathana Abdallah ibn Yusuf mu ne koy nette Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarana Maalik mu nekk ñu xabaar mooy Maalik di Maalik ibn Anas wax nañ la moom solo na ko ci Muwatta voilà moo tax ci moom la jaar Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani di imaamu daar al-hijrati borom ngir an Ibn Shihab mu jël ko ci sëriñam di Ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala an Urwa ibn Zubayr moo ko jël Sayyidina Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani rahimahullahu ta'ala an Aisha mu jël ko ci tantam bi rakk rakk yaayam eh, rakk yaayam Hafsa eh, eh, mooy yaayam bint Abi Bakr Aisha seeram la an Aisha kon mu jël ko ci tantam di rakk yaayam ne Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq ibn Abi Quhafa ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b mooy Ummu Abdillah al-Qurashiyya ash-Shaybiyya أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان بعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله فينتقم لله تعالى kon muy noonu léegi Eh, kanta al imaamu <coughs> kanta al imaamu muslim abul husayn al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhi moom mu ngi ko indi ci kitaabu moom muslim daa dajale hadiis yi hmm? mais bii na ko ci kitaabul fadaa'il ah la ko indi léegi muslim kon mu ne rahimahullahu ta'ala baabu mubaa'atihi sallallahu alayhi wa sallam lil aasaar wa ixtiyaarihi min al mubaah ashala wa intiqaamihi lillaah inda intihaaki hurumaatihi loolu ñoom Imaam An-Nawawi woo ko def buntu sori gi nga xam ne Yonent bi saa saa noonu la sori lépp loo xam ne bàkkaar la lépp loo xam ne neexut yàlla lépp loo xam ne taq-taq la tilim tilim la wa ixtiyaarihi ak tànnam gu muy tànn min al mubaah ci yu dagan yi ashalahu la ca gën a woyof waaw yu dagan yi moom la ca gën a woyof lay taw lu seet la gën a metti wantiqaamihi lillahi waaye di mbugal day fayul borom bi daan yi mu teg ten yi mu teg ne ku def lii ngeen def ko inda kañ intihaaki bu ñu xottee xurumaati ya borom bi na ko kon def foofu mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id mu ne jëlee na ko mu ne na nga Qutaybatu ibn Sa'id gën nañ ko gis de Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala an Malik ibn Anas moo ko jëlee ci Maalik ibn Anas moom lañ jóge sànq imaamu daaril hijra boroom ngir mi fii maa quri'a alayhi loo xam nañ ko koy jàngal waxoon nañ la imaam Maalik du jàngale xadiis toog di jàng di wax xadiis yi kenn yi liir ñëpp di déglu moom muy déglu haa mu ne xaaral mu indi la beneen tàllale ko sama beneen sëriñ boo xam ne jël naa ko ci moom man imaam Muslim mu ne wa a Yahya ibn Yahya kii rek la gën a taqoo mu Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahmaan ibn Yahya ibn Hammaad al-Hanzali di rayhanatu naysabur rahimahullahu taala qala qara'tu ala malik <laughs> moom waxoon naa la moom nii moom xam nga ñoom Qutayba ñoom lay ki <laughs> li ñu ko jàngal mais kii daa bokkoon ci nga xam ne moom moom imam Malik bu toogoon moom mooy bokk na ci ñi doon jàng waaw Yahya ibn Yahya mu ne jàng naa ci Malik mooy di jàng imam Malik toog mbooloo yi toog moom muy jàng an ibn Shihab muy liir mu jële ci ibn Shihab moom lañ gis am wa Zuhri Urwa ibn Zubayr gis nañ ko sànq an Aisha gis nañ ko sànq zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha qalat ma khayyara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayni illa akhadha aysarahuma ma lam yakun isman fa in kana isman kana ba'da an-nas minhu wa man dagama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi azza wa jalla voilà kon hadis baa ngi nii hadis bi kon ginnaaw jàngale mu njëkk mi di taxriij bi léegi beneen luñ ci mën a jàng dëkk lëkkaaleem ak bunt bi dañ naan gis nga baabul xilmi wal anaati war rifq dal dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam dama suñu ko tànnaloo diggante ñaari mbir mukk mukk mukk lu dul la gën a yomb lay jël fekk loolu nekkul ism loolu dañ ciy xam ne loolu mooy ci mbiru àddina yi la waaw loolu ci mbiru àddina yi la ma ne ma ah bay na am ray ni loolu joyelul diggante ñaari mbir ana la non la nekk eh, lu yàlla yi digle manu nekk ci mbir yi nga xam ne yàllaa ko digle waaw par exemple eh, ñu ne <clears throat> ku julli ñaari ràkka baax na waaye julli ñeent ko gën loolu du loolu lu tax parce que liy wane ne du loolu mooy maalam yakun isma fekk ñaar yooyu ñu ko tànnloo benn bi du ju bàkkaar te yàlla moom digalul yonent ba sa loolu mënu la nekk bàkkaar yaa est-ce que jëli nga fay li li <laughs> ah li tax li tax tënk boobu war a mën a am ci yëf yi maa xuyira rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayni qatt mooy amru dunya la du yëfu àddina moo tax imaamu Nawawi tudde kële minal mubaahaat yi nga xamante ne yonent bi alayhi salaam ci yu dagan yi waaw ci yu dagan yi waaw waxtiyaaruhu minal mubaahi ashala jahannam ci yu dagan yi la ca gën a teey la ca gën a woyof la ca gën a yomb waaw parce que <laughs> waaw buñ la nee am nga ñaari fois ci yu baax yi suwaa ngay woor ayyaamul biid wa kaana maalikun imaamuna yudim min kulli shahrin sawma harfi adadihi te moom gisoon nag hadis yooyu yu mawlaanam nu ah, Abdallah ibn Amr ibn al-As gis nañ ko ci Riyad bi keroog bi yonent way saa saab di ko wax daan ko dégg naa ne dañ maa wax ne da ngay julli guddi yi di woor bëccëg gi ba mu koy wax di ko wax yi muy woor daan ko wooral lu mu ko jox rek mun ne ko mën naa lupp lool waxoon na ko ñe wooral ci ci ci ci ci ci weer wi ñetti fan ah voilà loolu boo ko defee mook weeru mook ku ku weer eh, eh, eh, bés kii at mi yëpp a yem parce que weer wu nekk ñetti fan yooyu bu ci nekk fukk lañ lay minimum fukk ah fukk plus fukk plus fukk égal trente mooy weer wu nekk kon yow mel mu weer wi yëpp nga woor boo wooree ñetti fan muy ci ay yaamul biir di nag la ko boroom xam-xam yi ne foofu lañ gën a nekk waaw ah, mooy pleine lune yi ci lañ nekk nii ci lañ nekk nii ci weeru kor yi da ngaa digéré gud sa koor gi de nii ci ayaamul bii bi tey le quatorze shawal hein tey fukk ak ñeent ci weeru shawal ci weeru kori suba la fukk ak juróom kon mille quatre cent quarante cinq mooy ñu ne la soit nga def boobu wala altine bu nekk alxames bu nekk nga woor nga ne ah man xaaral man naa tànn ñett yële parce que ñetti yi moom bu ma ko see def parce que altine ak alxames non seulement semaine bu nekk la mais semaine bu nekk <laughs> ñaar laa ciy woor alors que ba yeneen saa salaam na bu ma ko wooree mu ngi mel ni damaa woor at mi yëpp ñett ci weer wu léegi kon ma tànn boobee est-ce que benn ci ñaar yii ma wax. woor su waa nga jël semaine bi woor altine ak alxames wala nga woor ñetti fan ci weer wu nekk lool benn ci yooyu bàkkaar la mukk loolu mooy affaire diine kon doo mbiru diine la suñu boroom di wax fi moom la sayyidatu Aisha di kon mooy mbiru àddina yi la ci mubaaxaat yi yu dagan yi waaw fu ñu tànn looy yonent bi alayhi salaam diggante ñaar day tànn ba ca gën a yomb waaw maalam yakut isman fekk nekkul beneen biñ koy tànnaloo parce mbiru àddina yi c'est possible nit ñu lay tànnaloo loo xam da ngay foog ne lii nii lu baax la ndekete baaxul mais bu ñëwee ba gis ne lii baaxul moo ko gën a sori ñëpp waaw moo gën a sori même bu dee moo gën a yomb ah xaram la bàkkaar wala bàkkaar lay jëme même bu ko nekkul directement ci la lay jëme moo ko gën a sori ñëpp moom rasulullah sallallahu alayhi waaw <laughs> lu loolu mooy wane alxilm xel teey ak xel mu ñaw mu la jëme ci sa borom muy tax nga takk yu baax yi di leen topp te yu bon yi nga teet leen teg leen fële loolu mooy wane alxilm xilmu naas xilmul mar'i waaw waaw kon ah moo tax erreur la wax ji ñenn ñi di wax naan mbir yi moom del seetlu gën a metti ma ne loolu teguwul fen waaw deel seet lu gën a metti tout le temps bakkan daal seetal li gën a metti loolu mooy loo xamul mooy loo xam ne leeru la mais lu la leer <laughs> lu la leerul moom la ñuy wax waaw bu leen boroom xam-xam yi koy wax ñenn ñi xamul lu tax ñuy wax bu dee ne mbir yi leeru la te foog nga def ci benn man da ñàkk amoo ci lu amoo ci lu leer ban mooy ban ban moo baax ban mooy mun ñu ne boobu xoolal sa bakkan la mu gën a bañ nga def loolee voilà ci kaar bi lu tax parce que comme que bakkan wa inna an-nafsa la ammaratun bis-suu' bakkan diggalaa koonu lu bon la bu mag kon nga tànn li gën a metti boobu amaana loolu man ngaa daj dëgg bu boobaa mais loolu daa bokk la ci lii mooy mu leer lii mu baax la mu leer mu ngi nii lii dagan na lii dagan na waaw léegi final la tànnal li gën a metti ko xamul li ñuy wax waaw loolu moom du sunnaa yonent saa salaam <laughs> waaw ndax maa xuyyira rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam bayna amrayni saa salaam masuñu koo tànn loo diggante ñaari mbir lu dut ba gën a yomb lay tànn fekk nekkul bàkkaar mu nekkee bàkkaar moo koy gën a waaw kon kay wax ji mooy ku naan la diine ji moom daa war a metti waaw bakkan moom ma ne waay bakkan waaw bakkan mais daa fekk leerul mooy li ñu wax léegi mais nga daan <laughs> yàq Seydina Muusaa rum def alayhi salaatu wassalaam keroog bi bi mu dootalee jigéen ñoo ñële ah doomi sayxu sayxu Madyan ja ah ginnaaw gi lu def naaj waa nga fa ah, <laughs> ah naaj waa nga fa laa wax ma ne naaj wu tàng jër mu nga fa ak ker gi mais nu mu dem ci ker gi naan moo gën a naqari bakkan fa saqaa lahumaa thumma ila dhill fa qaala rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqiir <laughs> waaw moo tax ñenn ñi dañuy jaay ne ñu ngi yar seen bakkan ndekete yoo ñu ngi pëtëxal seen bakkan nii gën a sonal seen bopp <laughs> naan dañ leen di tarbiya di leen teg ci yoo xamante ne jëriñu leen dara moo tax dañuy dem ñu ne tarbiya nañ leen ba pare ñu ñëw tey lañ gën a bëgg Ligue des champions <laughs> tey lañ gën a bëgg yooyu te nee nañ kat nee nañ dem nañ bañ tarbiya leen defar nañ leen ba léegi ñoom mat nañ quoi mais liñ ñëwee lañ gën a bëgg xaar yi même ñi nga xam ne masuñoo xam luy tarbiya lu ko waral parce xamuñu lu ñuy tarbiya jàpp nañ ne day metti te saf di dox ay tànku neen waaw di bañ a sangu di nangam loolu daraay tarbiya waaw Seydina Muusa alayhi salaam bi mu rootalee jigéen ñooñ ba pare borom bi nee na summa tawalla ila ginnaaw gi dafa jóge ndax foofu dafa tàngoon jër Madyana sawaay xam nga ne Madyana waaye oh, Madyana yooyu seen tàngoor yu métti yooyu bi mu neewul naa dem fee ci naaj wi summa laa ginnaaw bi dafa wéy dem ilal zilli ca ker ga ñëw toog ci ker gi ndax foofu fa lay gën a mën a yéegi yàlla yi te ca la koy gën a sant ba pare taxawul ci naaj wi di ñaan yàlla ah. li mu ñaan ci ker gi manoon na koo ñaan ci naaj wi mais defu ko waaw ndax boo demee nekk ci confort bi ñaan yàlla bokk la nga nekk ci xat yoo xam ne bu metti la yaa ci teg sa bopp <laughs> yàlla tegu la ko yaa ko teg sa bopp ba pare naan da ngay ñaan doo nekk fa ko à l'aise <laughs> waaw dafa dem fi mu nekkee aise fi muy amee aise <laughs> ci ker gi ba mu leer na ko mu ngi ci ker gi di yëkkeewalu boroom bi cent pour cent mais rabbi eh sa boroom bima lima anzalta ilayya min fay min xayrin faqir waaw bis ko ay soxla wane rek aajoom ak xéewalu boroom yi nga xam ne du dakk taxawul ca naajo te ñii ñooyu ulul azmi mais ñooñu Seydina Muusa attention ñooñu ngi noo da dëgaru fuu ci biir ci mbiri loolu jar na wax te pourtant demul ci naaj wi léegi yow nan ngay ñëwee naan ñoom ngay roy yonenti yonenti ba lay saa saa ma ngi nii hein <coughs> mu ngi nii lan la Sayyidatu Aisha doo ñu ma tànn loo diggante ñaari mbir lu dul ba gën a yomb lay def fekk loolu nekkul bàkkaar yow ñu naan la léegi na tar ta baax du baax fenn baax na da ngay kël bi ko ba pare mere la doon tarbiya nag waaw <laughs> parce que coach la boo xam ne manut dara di aay aaylu damm say bëñ lay def bi yoboo nga seeti keneen balaa bëy di woy mbuus waaw moo tax yenn yi ay mettital sa bopp la waaw boo nee naan man moom damay yar sama bakkan moo tax dootuma ndékki quoi damay bàyyi ndékki euh, euh, bàyyi ndékki ak <laughs> <laughs> sa bàyyi ndékki gi yëpp sa xel mi saa su ne mu ngi ci ndékki même boo ndékkiwut sa xel mi yëpp a ngi ci ndékki yow xalaatatoo yàlla xalaatoo dara mbir ki rek ay taal day jamono yii ay way jëlee góor ba ma daa diw ndax mi jaat nangam ak nangam ay way potu golori yaaya saway yow tii ngaa dem ndékki ji <laughs> sant yàlla bu baax ci xéewal gim la defal loolu ëppul njariñ xamoo li ngay wax <coughs> moo tax yooyu ay ay sonal sa bopp la waaw moo la laa saa sallam ne woon waa ji eh, te tuddoon nañ ko fi <laughs> ne waa ji yow <laughs> bo yàlla bu la defalee xéewal daa bëgg muy feeñ ci yow <laughs> waaw waaw borom bi daa bëgg xéewal gi mu la defal muy gis nga koy nga koy manifester di ko sant wa amma fa amma bi ni'mati rabbika fa hadd waaw sa xéewalu borom yi dee ko nettal nettal du lan nañ kese nay feeñ waaw ay tànn lu metti nag borom bi nee na innama li borom bi bëgg ci leen wax nañ ko keroog maa yuridu llahu bikumul yusra waaw euh, euh, euh, la ko waxati borom bi bëggul ci yéen mettital innama yuridu bikumul <coughs> bëggul ci yéen mettital li mu bëgg ci yéen <laughs> yomb ak yomb yomb waaw ci yassira wala tu'assira wala yassiru wala tu'assiru borom bi lu yomb la bëgg ci yéen bëggul lu jafe wa maa ja'ala alaykum deful ci seen taw ci diine ji min xaraj tegal leen ci benn lu metti ci diine ji lu tax parce que diine ji mooy millata abikum ibrahim mooy seen yoonu baay bi ibrahim alayhi salaatu wasalaam te mooy alxanafiyatu samha mooy yoon wi nga xamante ne nii dafa eh, dafa wëllif lépp jóge ci yàlla di dellu ci yàlla waaw léegi yow loolu yomb sa gaa yi ne la nag non non non non war wi affaire bi waru la demee noonu quoi non waru la yomb quoi non waru la yomb lu wax waru yomb wa ma ja'ala alaykum la am ci yow yaa xam wala yàllaa xam <laughs> antum a'lamu amillah mais yéen a gën a xam yàlla yàlla nee na defaluma leen ci seen diine ji ak xat-xat yow nag nga bëgg mbir yi di xat di metti demal demal nga teg defal moo tax ëppal yooyu moo tax yonente sallallahu alayhi waxoon ne walan yushadda diina ahadun illa ghalaba amul kenn kuy sànjaaf yenu diine ji di tartarlu di jaayu xër ak xadar ak teeŋal lu dul ne di dina ko noon ay bërët lañuy am mais duñu continuer parce que day diis ci ñoom te pourtant yu yomb dafee ne waaw boo ko defee am ci sa boroom am ci inna li li nafs li li rabbika alayka xaqaa wa li nafsika alayka xaqaa wa li ahlika alayka xaqaa fa a'ti kulla di xaqin xaqaa waaw yonent mi alayhi salaatu salaam ne sadaqa Salmaan waaw eh, gisoon nañ ko li Salmaan waxoon Seydina Abu Darda ñoo Abu Darda yee sa borom daa am ci yow ak sa bakkan am ci yow ak sa sa njaboot am ci ak joxal ku nekk akam yoneen saa salaam ñu nettali ko mën a ko Salmaan wax na dëgg ah <laughs> voilà Salmaan mooy loolu la <coughs> waaw léegi kon diine ji moo la yonent bi alay salaam luñ ko tànnaloo ci dagan waaw yow xaaral wax lu neew vayen yi yow prêt à prêt à prêt à porter lañ la jox lañ la jox ne la mu ne nii aku piis boo xam ne ndar nga ci buñ la ko joxee moom kese di nga uti tailleur te di nga xay di nga jëli mesure di nga dem fa tailleur ba wëri ko seeti ko alors que yow li nga ci bëgg même piis bi mu ngi nii mais dañ koo defar ba pare te jot na la lépp jot na la sawaay ba way jël mais doo jël liñ ko war a may da ngay font da ngay font jëlal ba lépp <laughs> nga seet <laughs> mooy da ngay tànn lu gën a yomb mooy jëlal prêt-à-porter bi moo gën nga nekk fi di sonal sa bopp fee waaw waa ji day dem day dem ndar otoom la yor moom képp la saay kaay ma yóbbaale la yow it ndar nga jëm te ñoo bokk fuñ jëm naan dama lay bañ a sonal quoi non tu nga bàyyi rek ma xool ci njëge njaay yi nga dem day dem boo demul day dem doo ñëw fii bàyyi ko saa yi mu ii yow nee ko demal sa yoon nga xool dina dem ba di ko rëccu moom si yoon wi boo mooy yal na mu jël oto mu dem ba ca digg yoon ba paan nag ah, saa yi de xam naa mu ngay mu ngay nelaw man maa ngi ci àll bi di taxawaalu te pourtant mais yaa ko teg sa bopp voilà <laughs> yaa ko teg sa bopp moo tax affaire yi faut pas que compliquer la vie quoi waaw te yonent bi alayhi salaam nii mu meloon saxaaba yi ko doon noonu lañ meloon moo tax Sayyidatu Aysa wax xadiis na ci imaam Ahmad ak sunanu Tirmidi ak Ibnu Maaja rahmatullah alayhi mu ne Sayyidatu Aysa ne dégg naa yonent bi alayhi salaam naan Ammaar ma ma maa xuyyira Ammaar bayna amrayni illa ixtaara arshadahumaa yonent bi alayhi salaam ci boppam xam nga ni Sayyidatu Aisha moo ko wax ci xaqu yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam ci boppam dane Ammaar bi mu Ammaar ibn Yaasir radiyallahu anhuma <coughs> du ñu ko tànnaloo diggante ñaari mbir lu dul la ca gën a jub lay tànn waaw te Sayyidatu Aisha boobu mu ngi ko wax keroog bi nga xamante ne nii xew-xew yooyu amoon na ay fii nag yooyu amoon na ba pare xam nga Sayyidina Ammaar Sayyidina Ali la àndaloon radiyallahu anhu am benn waay ñëw di wax di di leen dal mook Seydina Seydina Ali ak Seydina Ammar yeneen saa saa ne kii Sayyidatu Aisha ne man dégg naa yeneen saa salaam mu ne Ammar de duñu ko tànnloo diggante ñaari mbir lu dut ba gën a jub lay tànn moo tax borom xam-xam ahlu sunna wal loolu moom bokk na ci yeneen yeneen ak yeneen yu bari yuy wane ne Seydina Ali ibn Abi Talib amul dëgg waaw mooy lam waxoon nañ ko doxale bañ faatee Seydina Usman radiyallahu anhu loolu moo doon moo loolu moo doon yoon loolu moo gënoon a jub te ñeneen ñi nga xam ne dañu ne woon non non euh, euh, euh, amul du ñu xaar gaa yi ko rey ak ñi fi ñëw kii nañ leen jàpp léegi mu ne woon nañ leen xaar leen na lañ koy mën a defe loolu dañ koo mën def ñii ñu ngi ñëw encercler réew mi euh, dëkku yonent saa salaam ay kii def ba def ba rey suñu xalifa lan lañ leen mën a jàppe léegi ñun te ñun ñu ngi fi woon manuñ ci woon dara loolu nan lañ ko mën a gaay ne ko loolu loolu lañu wax a def bale kii xew-xew loolu te Seydina Ammar Seydina Ali la àndaloon <coughs> radiyallahu anhu na ci li ginee wan te ak yeneen ak yeneen këne xalaat bi Seydina Ali amoon am yu mu amoon loolu moo li gën a jub radiyallahu anhu waaw ndax maa xuyyira Ammar yeneen saa sam nee na Ammar bu ñu ko tànnloo diggante ñaari mbir lu dul la gën a jub lay tànn mooy gis nga yeneen saa salaam ñi mu yar noonu lañu mel waaw waaw xoola Abu Barza la Abu Barza al-Aslami non loolu naa ko bàyyi parce que loolu dafa am day laaj lu lu a gudd nettali yow dafa laaj lu gën a gudd <laughs> boo ci duggee il faut leeral sinon euh, gars yu bari dañuy profitoo jël ay affaire di def lu leen neex quoi <laughs> voilà mais mooy saxaaba yi radiyallahu anhum noonu lañ doon def waaw ay fii di lu gën a tar <coughs> non waaw non ay dog jot na nga nekk fi non est que sax jot na ah non tee ñoo xaar waaye li ma ne <laughs> yooyu mooy <laughs> <laughs> la kon yoreen la lu yoroon doxal ko waaw illa xtaara ay sarahuma ma lam yakun isma bu nekkee bàkkaar nag moo ko gën a sori mooy kon nit ki bul topp lu facile lu facile ba facile ba mu yóbbu la ci bàkkaar ah. waaw bu dee ne bàkkaar la wala cëla la jëme amoo droit di ci ne di ko tànn même bu dee moo gën a yomb waaw même bu dee ne moo gën a yomb